alayhi afdalu ci suñu jataay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam jeexaloon nañ ci suñu jotaay bi weesu uh, qissatu maradi seydina sacd ibn abi waqaasa abu isxaaqa bi makkata fi xajjati alwadaa ak seet ki ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam seet sa woon am na riwaay yoo xam ne ñaanal na ko gwérne allahumma shfi saada allahumma shfi saada te bokk na ci ñaan yim doon ñaan moom alayhi salaatu wassalaam way wopp yi bu leen masoon a seeti tuhurun inshaa allah lii la dal ak setal la ci say bàkkaar bu soobee borom bi subhaanahu wa taala waaw kon gisoon nañu xew-xew boobale lu seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu ñu waroon fekkoon na avant loolu ñu gisoon xaj xaj eh, tawaaful wadaa ba gisoon ni yonent mi alayhi salaatu wassalaam génne min kuda ci suufu makka ginnaaw ba mu jullee fajar comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee dafa tawaaf ba pare dooru julli fajar comme nañu ko gisee woon ci li al imaam al xaafiz ibnu kathir naka noonu al imaam ibnu al qayyimi ma daal di yaxale ña fa jullee fajar même bu dee riwaaya yiñ gisoon am na yoo xam day wane ne dafa tawaaf génn avant fajar waaye ñoom loolu lañu yaxal raxmatullaahi alayhima léegi nag kon aj gi complètement jeex na li des mooy ar-rujuu ila al madinati madinati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam nag lañu ko mel ni al imaamu muslim ibnul xajjaaj li xew ci ñibbi gi di nettali wa huwa min afraadi muslim ani bihi anna al imaam al buxaari lam yuxarrijhu fi saxiixe mooy xadiis bi al imaamul buxaari soloowu al imaam muslim moo ko solo na ko noon sëriñam daal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal rahmatullah alayhi ak beneen mbokku taalibe imaam muslim te di taalibe bu mag ci al imaamu ahmad mu al imaam abu daawud as-sijistaani yu rahmatullah alayhi ak al imaam an-nasaa'iyu ahmad ibnu shu'ayb abu abdirrahman an-nasaa'iyu rahmatullahi ala al jamii ñoom ñoo ko solo al imaamu muslim mu ne ci baabu kitaabul xaj ah, bunt bi nga xamante ne moom la suraax yi def baabu sixati xajji sabiyi wa ajru man xajja bi baabu buntu sixati wéruk xajju sabiyi sixatu xajji sabiyi wéruk aju gone wa ajru man xajja bi ak payug ki nga xam ne moom mooko ko ajal moo mooy indi xale bi ajak moom foofale al imaamu muslim mu ne xaddatanaa abu bakr ibn abi shayba mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibn abi shayba mu doon abdullah ibn muhammad abi shayba ibn abi shayba abi shayba mooy ibrahim ibn uthman al absiyu ah, kanta euh, al imaam abu bakr mi mooy alxaafiz al kuufi mooy mu siiw mi boo déggee ñu ne ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba musannafu abu la waxoon nañ la amoon na boo xam ne moo ko magoon grand frère am di abi shayba kooku it di uthman ibn muhammad ibn abi shayba al-Absiyu mawlaahum rahmatullah ala al-jamii ñoom ñaar ñépp min rijaali saxiix as-saxiixayn mu ne kon moom la jële muy xaddasanaa mu ne nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba kooku rekk nga ko jële imaam Muslim mu ne déedéet wa Zuhayr ibn Harb ak sama beneen sëriñ di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadiyu rahmatullah abu abu abu Xaysama an-Nasaa'iyu mooy Zuhayr ibn Harb bokkul ak Abu Muawiya déedéet ki Zuhayr ibn Harb an-Nasa'i mooy Abu Khaythama rahmatullahi alayhi mu ne moom it jële naa ko ci moom wa ibn Abi Umar ak sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Yahya la tuddoon ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz Abu Abdillah rahmatullahi alayhi al-Makki sama ñetti sëriñ yi sama ñetti sëriñ yi ci ñoom laa jële lii muy abu bakr ibn abi shayba zuhair ibn harb ak ibn abi umar di muhammad ibn yahya ibn abi umar hmm? jamian mu ne ñoom ñetti ñi ñépp ñu ngi ko jële an ibn uyayna ñu jële ko ci ibn uyayna muy sufyan ibn uyayna ibn abi imran di maymun al hilaaliyu mawlaahum abu muhammad al kuufiyu al makkiyu abu muhammad rahmatullahi alayhi aalimu makkata moom ak imaamu Maalik ñoo doon aalimul Hijaaz ah, ñoo ne woon eh, boroom xam-xamu al-Hijaaz mu ne qaala Abu Bakr kon ñoom ñëpp ñu ko jële ci Sufyaan ibn Uyayna mu ne qaala Abu Bakr mu ne kanta sama bi di abu bakr ibn abi shayba moom ki njëkk yu ma njëkk a tudd moo ne xaddathana sufyaan ibn uyayna mu ne xaddathana nettali nañu sufyaan ibn uyayna wax nañ la sànk mooy kan an ibrahim ibn uqba mu ko ci ibrahim ibn abi ayyash al asadiyu rahmatullahi mawlaahum al madaniyu raxmatullahi alayhi an kuraybin moom moo ko jële ci kurayb mawla ibn abbaas mu ne kurayb mawla ibn abbaas di kurayb ibn abi muslim al qurashiyu al haashimi moo doon abu rishdin al xijaaziyu al madaniyu ci ci ci niveau bi mooy kurayb moom mooy kurayb voilà abbaas euh, al qurashiyu al haashimiyu mawlaahum alxijaaziyu almadaniyu rahmatullahi alayhi muy Kurayb mu siiw mi an ibni abbasin mu jële ci njaati géen di kilifaam di mawlaana ibnu abbas ibnu abdilmutalibi eh, ibn haashim ibn abdi manaaf alqurashiyu albahru nekkoon tarjumaan alqur'aan wa xabrul umma an innabii sallallahu alayhi wa sallam mu jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne laqiya rakban bir rawha mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa dajeek benn convoi bir rawxaa i ca bërëb bañ naan ar rawxaa benn dëkk la benn bërëb la bu nekk diggante Makka ak Medina waaw ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi mu dajeek ñoom fa qaala yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne leen manil qawm mooy mooy ñooñooy ñan mbokki ñan ñii ma dajel yéenay ñan xaaloo ñu ne al ñu ne ko ñun de ay jullit lañu ñun ñooy jullit ñi fa xaaloo ñoom nag ñu ne ko man anta yow mii di ñu laaj ñun ñooy ñan yow yaay kan xaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen rasulullah man damay ndawu yàlla li waaw mu ne fa rafa'at ilayhim ra'atun sabiyan am benn jigéen bu yëkkati benn xale boo xam ne moom la yoroon dina ñëw ci yeneen riwaaya yi boo xam ne dañ ne ci genre hawdaj mais du hawdaj parce que hawdaj day am mbaar ci kaw mais mbaar mii ñu ne woon amul woon mbaar ci kaw nga xam ne ci lañuy tegal jigéen ñi nekk ci kaw gëléem yi nee na mu génn benn xale en tout cas dinañ gis yeneen riwaaya yi nañ yem ci riwaay imam muslim bi mu ne farafaat ilayhim ra'atun sabiyyan am benn jigéen boo yëkkati benn xale fa qaalat mu ne yonente mi alayhi salaatu salaam ali hada xaj waa ngone sii ma yor moom est-ce que moom moom am na aj mooy bu ajee bu ma ko yóbboo mu aji def lii li kiy aj di def yëpp est-ce que moom am na aj xaala yonente mi alayhi salaatu salaam ne ko naam wala ki ajr ne ko ah am na aj aj ga dina wér ci moom dina wér te walla ki yow mi ko yóbbu mu aji nag ajrun di nga am payu yóbbu nit mu aji même bu dee gone la lii mooy riwaayu imaam muslim bi léegi euh, léegi nañ ñëw ci yeneen riwaay yoo xam ne pour ñu nekk ci riwaayaat yi ba mu leer après ñu door a dugg ci masala bi waaw nga ne ma première man première affaire am na première affaire boo xam ne man bëgg naa koo xam euh, moo yow lii nii nettali bi dara wanewu fi ne Makka la jóge woon dane rek laq yarak bar dafa dajeeg benn convoi bir rawxaa ci rawxaa waaw ana lan moo fi wane lan moo tax nga indi ko placer ko fii waaw loolu sama benn question la beneen question bi ma am mooy ana lan moo tax ñii ñoom xanaa du ñuy saxaaba xamuñu woon yonent bi salaam ba ba banaan ko banaan ko yow yaay kan moom man leen a bañ a xam waaw parce que loolu moom simple na ki nga xam ne moo gën a siiw moom ñi koy xam mooy ëpp moom ñi mu xam waaw xam nga instant bi nit nit ku man di doon boo siiwee moo xam boroom xam-xam la nit ku baax dangay gis ab série moom ñi ko xam moo ëpp moom ñi mu xam parce que am na ñoo xam ne xam nañ dañ koy gis ci tele bi bu dee wala ñu koy dégg turam dégg ay waxtaanam xam ko bu yàgg amaana ba gis photoom sax xam ko mais moom xamul ñooñu moo tax nag nit ku ko xamee noonu nga dajeek moom ci mbedd yi wala fenn nga nuyu ko mu nuyu la mu nuyu la comme si benn kum xamul la daje la jarul nga koy mere naan ñoom ñoom moom duñ faale kenn lii rek lañ mel déedéet parce que xamula ah, yow xam nga ko dafa mel ni dafa familier ci yow mais moom xamula ah, xamula ah, waaw <laughs> nga ne mais kon ñu ngi lu tax ñuy laaj yonent ma lay saar saam naan ko yow yaay kat moom man nañoo comprendre mu ne yow ndax saxaaba yi dañoo bari nit ñi ko gëm dañoo bari loolu dëgg la mais ñoom moom la ñu mën a naan yonent ma lay saar saam ñun ñun mais yow mi ñuy laaj yaay kan man loolu benn beneen laaj la waaye ma ne la est-ce que mën naa la ñaan leen la mooy may ma ma tontu ci sëy yi ba pare bala ngay dóllante bu dee tollante bu dee am nga yeneen i laaj ma jël waa baax na ñu ne la en fait sa première laaj bi mooy fii amul dara lu fiy wane que ne yonent mi alayhi salaam jamono ji la ko waxoon dañ naan la waxoon nañ la sànq ne ku mel ni ñoom al imaamu Ahmad al imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi naka noonu qad rawaahu al imaamul Bayhaqi rahmatullah alayhim ñooñu ak imaamu ñoom solo nañu ko nag al imaam Abu Daawud boo ñëwee ci riwaaya imaam. an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi dane ci càllale boobu jaar ci Sufyaan ah, mu jaar ci yoonu Muhammad ibn Uqba an an ibn Abbaas foofu radiyallahu anhuma dane imaam ibn Abbaas dana sadara rasulullahi sallallahu bi alayhi salaatu salaam dafa dëpp dafa dëpp nga ne ma waaw dafa dëpp waaw léegi ñu ne waaw dafa dëpp kon mooy bi mu ajee bay dëpp bay tourné xam nañ ne bi muy dem aji loolu moom leer na sadara waaw la waaw bon yow daal euh, lii nga am ñu ne la al imaam al Bayhaqi it soloo na ko comme niñ la ko wax mu ne mu jaar ci yoonu set fois-ci imaam Ibn Uyayna bi riwaay imaam Muslim biñ gis jaar foofule mu ne riwaaya bi lii la wax anna nabiyya sallallahu alayhi wa qafala fa lamma kaana bir rawhaa laqiya rakba yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dëpp waaw retour la nekkoon bi mu àggee al rawxaa ci la dajee ak fi nga xam ne mooy ab convoi am ci beneen riwaaye ba léegi boo xam ne dane baynam a rasulullahi sallallahu alayhi wa yasiiru bi tariqi makkata kallamathum raa waaw bi nga xam ne ci lay dox ci yoonu màkka bi mooy jóge màkka bi di Medina xam nañ ni yeneen riwaaye ñooñu war ne kon ci retour bi la woon loolu moo tax lii lépp moo tax ñu ne la affaire bi fii la woon moo tax ku mel na al imaam Ibn al-Qayyim boo demee ci az moom newu fa sax di di di di bi mu gisee riwaaya yi newu fi sax di kii dafa moom daf ko def placé ko ci dernière li lim dernier tudd ci wàllu aj gi ci nekkal wi dane yonent bi alayhi salaatu bi nga xamante ne nii hmm, ci la ci la doon dellu mu ne su mar taxala raajaan ilal madinati fa lamma kaana bi rawxaai laqiya rakba noonu la ko al imaam ibnul qayimi aljawziya def aljawziya daal di def mu ne summa ginnaaw ga fekk bu muy nettali mbiru aj bi mu ne irtaxala mu laxas raaji'an moom alayhi salaatu wassalaam di dellu ilal madinati di dellu madina fa lamma kaana bi rawxaa yi ba mu àggee bërëb bi naan ar rawxaa laqiya fa la daje rakban ab convoi fa sallama alayhim daañu mu nuyu leen wa qaala mu ne leen manil qawm mbokki fan mooy yéenay ñan fa qaalu ñoo ñu le tontu ko ne al muslimuun ñun dañoo jullit ñi qaalu fa manil ñu laaj ko ne ko yow nag yaay kan fa manil qawm yow ak mbooloo mi nga àndal yéenay ñan fa qaala yonentu mi alayhi salaatu salaam neneen rasulullahi man maay ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa li nga xam ne mooy nettali biñ la wax sànq ni mu jeex kon loolu dañ ciy xam ne kon mbir mi ci bi muy retourné yoonu màkk la waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër même bu dee am nañu naan noo xissa bi mooy ba muy ba muy dem la woon waaw sadara bi ngeen dégg fi xafala loolu mooy bi mu jógee Medina waaye xam nga ne loolu da gis ne mbir mi demewul noonu mbir mi du loolu <laughs> xafala kay mooy dëpp na mooy dëpp moom mu jóge Medina dëkk Medina di dem Makka ñu naan ko xafala sadara loolu yépp du tudd di di tekki retourner te fa ngay retourner mooy fa nga jóge woon nan lay jógee Medina di dem Makka ñu naan ñu naan xafala mooy xam nga ne loolu mu wax jooju moom fii gaayati da'fi moom bokk na ci li ca ca njombaxtalu ñàkk dëgër ci la ne lii mooy bi mu nee ci yoon bi di ñibbi ci la dajeek mbooloo mi ndaw si wax ko loolu le léegi nag nga ne ma waaw kon baax na euh, man léegi nag mu des lan moo tax ñii xamuñu ko ba naan ko manil xawm wala man ant waaye yow yow mi ñu laaj yow yaa léegi ñu ne la ñun ñoo jullit ñi mais yow yaay kan mu ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana man de ar rasulullah maay maay ki fi yàlla yónni maay ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam Hmm? loolu ku mel ne al imaam al qaadi Iyaad rahmatullah dana lii yaxtamilu an yakuna hada liqaa an yakuna hada liqaa kaana laylan mu ne lii nii li muy yenu en tout cas euh, ça suppose que kon bi muy daje ñoom guddi la woon moo tax xàmmeewul moo tax ñoom xàmmeewuñ ko tam moom it xamul ñan la mu ne loolu benn possibilité la loolu lu mën a nekk la lu wax jii mën a yenu la waaw loolu benn la waaye it mu ne mën naa nekk mu nekkoon sax mais it possible na mu nekkoon bëccëg waaw mu nekkoon bëccëg sauf que ñoom masuñu koo gis mooy ne mbooloo mii convoi bi mu dajal masuñoo gis yonent bi alayhi salaam ndax parce que peut-être que gàddaayuñ woon dem Medina ba gis ko parce que bari nañu gëmoon ñoo xam ne gisuñu yonent bi alayhi salaam comme ñoom Amru ibn Salima ma doon jiite ay ñoñam nga xamante ne moo fa ëppoon lu mokkal alxuraan nekkoon gone doon leen jiite moom moom du saxaaba ndax gisul yonent bi alayhi salaam alors que paaya mu doon jiite ñooy ay saxaaba lañ ndax dañoo jóge ci yonent bi alayhi salaam dem biñ ñëwee yonent bi alayhi salaam bi ñuy dem mu ne lee nag bu ngeen demee fal ya ummakum na leen jiite aqra'akum li kitaabillah ki leen gën man ki leen gina a mën a jàng téereb yàlla bi na leen jiite ñu dem xool gis ne moom moo fa xale bi moo fi gën a mokkal parce que convoi ya fa doon ràmb njëgg ya fa doon romb ak yooyu jóge woon Medina ak yooyu ñoom bu ñu fa masoon a jaar xale bi da doon déglu bu ñu doon tari alquran mu mokkal ci yu bari ci ñoom ñoom ñu dem mu leen di jiite comme ñu mel noonu bari na boo gisee ñu bari ñu naan ay muxadram lañ hmm? ñoo xamante ne nii ñoom Abu Wa'il par exemple ñoom ñu ngi doon dund ñoom Abu Usman an-Nahdi rahmatullah alayhi ñoom Uways al-Qarni ñoom ñëpp ñu ngi doon dund jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko waaye problème bi mooy masuñu koo gis ñooñu ay taabi'in lañ te ñooñu gën a kawe ci taabi'in yi ñooñu bu dee ci wàllu classement côté yooyu ñoom ñoo raw ku mel ni ñoom al al al al imam euh, ibnu ibnul Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib bu dee ci côté boobu classification ñoom ñoo féete kaw parce que ñoom dañoo fekke jamono yonent bi alayhi salaatu salaam gëm ko sauf que suñu koo gis ñooñu ñooy première tabaqa un ci taabi'in yi ñooy un après nag ci la taba ñi nga xam ne ñoom ñoo fekkee euh, mooy euh, ñi fekk ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Omar te nekku ñoon muxadram walla boog ay ñoom Seydina Omar comme ñoom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib daal di ciy tegu voilà kon nag affaire bi mooy ne bari woon na ñoo xam ne gisuñu yonent bi alayhi salaatu salaam gëmoon ko waaw gisoon nañu bi ñuy gis euh, ghazwatu Tabuk hein gisoon nañu ndaw si nga xamante ne ni euh, boroom damzaaj yi boroom ñaari baag yi yi ñoom Seydina Ali indi woon ci xadiis Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu taala anhuma ndaw soosu gaay bi ñuy dem après loolu ndax moo leen yonent bi alayhi salaatu salaam biñ ko confisqué ndoxam indi ko mu utilise ndox mi gis ndaw si ne damaa gis ndox mi gën a bari ba mu dem ci ay ñoñam gars yi na ko ah yow tey moom guddee nga di mooy yéex ngaa ñëw ndox te ndox dafa dafa jafe woon waaw ñu ne ko mais yéex ngaa ñëw de mu ne man daal gis ngeen daje ki nga xamante ne nii mooy asxaru naas mais ki dàq njibar ci kaw nit ñi la ma buur yàlla dajale tey moom la ma moom la def ma dajeek moom soit loolu la mooy ki dàqa njabar kaw ñi ci maa bay na haala wa haala mu joxoñ entre asamaan ak suuf mais ki dàqa njabar entre asamaan si téegu asamaan seeg suuf si ñu ne moom laa gis tey walla rek soit loolu la wala rek moom kamaa yaqul wala boog moom comme li muy wax la mooy ndaw yàlla la yàllaa ko yónni kooku ay ñoñam gis nga saxaaba yi radiyallahu bu ñu doon def ay xare dañ doon dañ doon déeg dañ doon déeg mooy dañ doon teggi dëkk ba mu newoon ndax njekkalam defoon doonuñ ko woon laal yéeféer yooyu la ba mu yàggee mu seetlu lool mu ne yaa ma ndaw si wax leen yée yéen samay ñoñ gisuma ñii di ñu fi bàyyi di dal ci ñeneen ñi di fa dugal l'islam di xare ñoom lu dul ne njekk lañ leen defaloon kon nag maa ngi leen di woo ngeen dugg ci l'islam waa dëkk ba yépp dugg ci lislaam ndax ci barakatu ndaw soo sële nga xam ne moom moo joxoon yonent bi alayhi salaatu salaam moom lañ jëloon ndoxam mooy ñooñu noonu ku ci gàndaayu mooy gisoo yonent bi alayhi salaatu salaam boo daje woon moom ci mbedd mi doo ko xam mooy yu mel noonu dafa bari woon moo tax loolu nag la al imaam al qaadi yi hmm, ah, al qaadi Iyaad ah ah bu Maroc marocain la al maghrib bii la dëkkoon al malikiyu rahmatullah alayhi xabroom bu siiw la bu siiw la foofale ca maghrib ca Maroc hmm? moom la ne soit mooy ñoom ñi guddi la woon wala rek mu nekk bëccëg la waaye ñoom dañoo bokk ci ñi nga xam ne masuñoo gàddaay xam ne wuñ yonent ma lay saa sam xamuñu ko masuñu ko gis nii Makka masuñu ko gis nii Medina waaw léegi ñoom ñu tuub seen dëkk yi te xamuñu ko waaw lii lépp ay possibilité la voilà kon loolu kon tontu naa la ci euh, al imaam al qaadi tontu na la rahmatullah alayhi ci laaj bi nga doon laaj ne ana lan moo tax ñoom ñii ñuy laaj loolu waaw ta ta nag mooy <laughs> allahu akbar buur yàlla ngëneelam moo koy def ci ku ko neex mooy jël ngëneelam yu'ti daalika euh, fu daal fadlullahi mooy gis nga ñooñu noonu nga xam ne dañu gëm yonent bi alayhi salaam te masuñu koo gis masuñoo jataay ak moom ñooñu yemuñu ak ñi nga xam ne dañ koo gëm masa jataay ak moom ñële ñoo ëpp daraja ndax ñële ñooy ay saxaaba ñoom ñii ay muxadram mooy képp koo xam ne nii nga ne muxadram nañ lay woowe mooy koo xam ne fekke nga jamono yonent bi alayhi salaam gëm nga ko waaye masoo ko gis parce que waxoon nañ la soxba darajatu soxba darajaay nekk saxaaba li koy def nit nga raw yow te doob yonent ilaa yawmi diini garaw képp ku fi mas a ñëw sa gannaaw loolu li koy may ci yonent bi alayhi salaam la ne nekkul ci nit waaw Seydina Abu Bakar li ko def li mu doon Seydina Ali li ko def li mu doon Seydina euh, Abu Marsadin al-Ghanawi li ko def li ko li li mu doon Abu Kabsatal am al euh, Abu Kabshatal Anmari li ko def li mu doon Seydina euh, Mu'adh ibn Jabal li ko def li mu doon Seydina Ousmane ibn Affan Seydina Zubayr ibn al-Awwam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Talha ibn Ubaydillah Seydina Sayyidatuna Ummul Fadl al-Hilaaliya radiyallahu anha wa ardaaha yaay Ummu Sulaym Sayyidatu Aïcha Sayyidatu Zaynab Sayyidatu Zaynab soxnaay Ibnu Mas'ud ak borom këram Mawlaana Ibnu Mas'ud ponkal yooyu yëpp li leen def li leen li ñu doon nekkul ci ñoom waaye ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu ko gis jotaayoon moom yem ñoo keneen ku ñëw ci seen gannaaw ak loo man di def ak loo man di jaamu yàlla manoo leen a toll ci wex seen poussière sax doo ko seen waaw seen poussière sax doo ko seen waaw moo tax <laughs> moo tax kii euh, boroom xam-xam biñ laajoon dama fàtte foog naa bu ma juumul sayna Abdallah ibnu ibnul Mubaarak la al-Marwazi rahmatullah alayhi taalibi bon contemporain ñoom imam Malik la mais seen ñoom ay sëriñam lañ en même temps ndax ñoo ko xawoon a mag ñoo ko magoon complètement ñoom ak ñoom ay Sufyaan as-Sawri yii yëpp ñoo ko magoon Hmm? da ngay gis lu bari muy jële ci ñoom mooy ne euh, moom bañ ko laajee na ko waaw kii Seydina Muawiya ak Umar ibn Abdul Aziz mi ñu naan alxalifa ar-rabi' alxamis alxalifa alxamis ar nga xam ne moom dañ koo boole sax ci xulafaa ar-rashidun yi après Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Othman Seydina Ali moom dañ ko cee boole te pourtant du moom teguwu ci chronologiquement Seydina Omar ibn Abdul Aziz al xalifatu al adil xalifa bu jubbi al umawi mu ko mais moom ak gam ci ak ni ñu ko xamee ak xam-xam bu rëy ak njiit gi mu doon teg mbir yi ci yoon mais kooku mook Seydina Muawiya moom kan moo gën mu ne mu ne déglul déglul tontu bi laa wax te tontu boobu mooy dox ci keneen koo mën a dégg ci kaw suuf ak lu man di màgg laa wax loolu bi yóboo nga téye ko mu dëgër sa bopp bi nga xam ko mun a gis nga poussière benn xare bu Seydina Muawiya radiyallahu anhu daal di xare ak yonent bi sallallahu alayhi gis nga mbaam mam waroon wala xat eh, fas wam waroon poussière ba doon dugg ci ci bakkanu mbaam moom wala wala fas wa rek moo gën junni ay Seydina Omar ibn Abdul Aziz poussière bi sax rek ku gën <laughs> waaw nag kawar ca kaw kawar ca war ca kawar ca kaw mbaam ma wala gëléem nga nga xam ne ca la poussière bay dugg <laughs> voilà c'est ça la loolu mooy mooy dëgg <laughs> loolu mooy li nga xam ne mooy réalité moo tax ñi xamul dara ngay dégg ñuy wax loolu xoola euh, Seydina Cheikh Ahmad At-Tidjânî radiyallahu anhu bu comme li wax ne ñoom seen digg mooy waxul ñi ci des ñoom mooy moom ak awliya yu ñu mën di jël seen diggan mooy ñoom seen ni leen saxaaba yi rawe dafa mel ni xam nga lu muy niroog moo ko wax de man waxuma ko dafa niroo picc hmm? mooy picc yu gaaw yoo yële nga xamante ne seen départ kese bu ñu déparé day mel ni ay fusée ko ci naaw dafay mel ni ñoom gis nga saxaaba yi ñooy ñooy comme picc yooyu ñoom awliya yi mel ni euh, euh, euh, xorondom boo xam ne day dukkat ci suuf waaw xorondom buy dukkat ak picc moo xam ne départam kese bu bu yéegee mu ne ñoom saxaaba yi noonu lañ noonu lañ mel ci ñoom waaw loolu mooy différence bi xam nga ne ñooñu ñoo xam dëgg dëgg dëgg man humu saxaaba waaw léegi nag day dégg seeni ñenn ñi ne ñoom ay taalibe ku mel ni moom la ak yeneen awliya radiyallahu anhum di jéema waxuma ne di gënale sëriñ soosu noonu ak wali yu noonu ci kaw saxaaba yi waaye ñoom ci seen bopp ñu jàpp ne fii mu ne ñoom ñoo gën saxaaba yi xam nga loolu ak woru la kooku dañ naan ko bu dee yow da ngay askanawoo ci moom dañ naan la waaye dellul nga jàngi jàng sa sëriñ way sa sëriñ de waxut lii sa sëriñ de lii ngay wax fukki xelam ak juróom-ñaar xalaatu te masula wax lii yow nag kon nag bid'a gu rëy di ñu fi indi bëgg a gënale moom sa sëriñ boobu ci kaw saaba yi waxatuma la nga teg ko sax walla yow bi ñu yow ci sa bopp walla bopp keneen ku mag doon nga naan moo leen féete kaw mooy yow anta maghrur yow da waru dañ naan la demal nga jàngi sa waxu sëriñ te yow it <laughs> taw awliya yépp be même la waaw nit ñi nag leneen di wor mooy eh, li waliyu bi di wax ci ay ngëneel yu ko boroomam defal waaw xam nga fan yee maa nga naan nit ku ne am na lu la yàlla defal loo xamante ni nii wala yu la yàlla defal yoo xam ne defalu ko man ngaa waat ne defalu ko keneen kum mës a bind ci maam aadama ba ni àddunay tukkee te wax nga dëgg am na nag ñu ko xam ci ñoom am na ñu ko xamul mooy al al fadila ah la tastalzamu al afdaliya waaw mooy ne man ma amum gëneel bu ma yàlla defal tekkiwul ne maa fi maa fi gën waaw bu yonent ma lay saa saam keroog loolu la wax bi ci aj bi nii rubba muballighin awaa min saami min min min saami amaa bariwaana kuy jottali koo xamante ne nii ki di ki ku muballighin ku ñu jottali sama wax awaa moo gën a takk sama wax gin koo xam ki nga xam ne moo taxaw dégg ko loolu yonent ma lay saa saam ak ko wax loolu du ngëneel loolu nu ngëneel moo tax ñun waxuñu ne saxaaba yépp saxaab benn saxaaba boo jël bu nekk moo ëpp xam-xam keneen ku dut ñoom waxuñu lool de loolu waxuñu ko dañ na la saxaaba yi dafa am ci ñoo xam ne moom ku mel ni ay Seydina Abu Bakar moom loolu moom loolu la mooy Seydina Abu Bakar xeetu yonent bi alayhi salaam koo fi mën a jël teg moo la xam du Seydina Omar du Seydina Ousmane du Seydina Ali du Seydina Muaz keneen koo jël koo jël ku ne teg Seydina Siddiq la ko xam-xam amul moo tax dinañ ko gis <laughs> dinañ ko gis bu ñuy gis génn àddina yonent bi alayhi salaam man waxuma ko saxaaba yi ci boppam ñoo ko wax Seydina Sa'id Abu Sa'id al moo ko wax ne ñun wa kaana Abu Bakrin a'lamuna Allahu a'lamana Seydina Abu Bakar wallahi moo ñu gënoon a xam yonente bi alayhi salaatu salaam moo ñu gënoon a xam fopp muraadu rasulillah te moo ñu gënoon a xam islam voilà mooy amul kenn koy indi ay mawlaanam nu Mas'ud ñooñu moom keneen koo fi indi ci ñeneen ñi ñoo ay Seydina Ali y'a pas photo moom loolu moom moom indi fi ku leen ëpp xam-xam amul loolu amul moom mi nga xam ne Seydina Ali mii madinatul ilm waaw moom mii buntu bi bokk buntu bi <laughs> waaw moom mii buntu xam-xam xam nga xadiis boobu <laughs> ci sanad yi sanad bu dee sanad ma mooy mbir mi dafa daif waaye am na ñoo xam ne dañ koy yóbbu ne euh, euh, xasanun li ghayri waaw mais à vrai mooy wax jooju wér ni ci yonent bi alayhi salaam mais loolu tekkiwul mooy gis nga ngëneel boobu mu am est que dafa tekki ne moo gën nit ñi moo gën ku dut moom Seydina Ali non moom ci boppam nee na man <laughs> gis nañ ko keroog bi ñuy gis euh, tarjama Seydina Omar ibn al-Khattab te xadiis mu ngi Sahih Imaamul Buxaari Mawlaana Ibn Abbaas nee na biñ tegee néewu Seydina Omar ñi nit ñi ñëw di ko ñaanal ñépp sëngéem nee na damaa jékki am ku teg sama loxo sama ginnaaw sama mbagg nii nii. ma geestu muy Seydina Ali radiyallahu anhu mu ñaanal Seydina Omar yër wax ay waxu yërmande ne man de ginnaaw yonent bi alayhi salaam amul kenn koo xam ne bëgg naa man Ali bu may génn àddina ma présenté lu mel ni jëf ji mu jëf ma présenté ko sama borom ma mooy Omar bii laa bëgg jëfam man bu may génn àddina bu ma demee te sa kanam borom ay way mébatoon naa présenté li Omar bii présenté ci kanamu borom Oh, allahu akbar te doomam laaj na ko hadith bi tamit philosophie sahih al-Bukhari al imaam Ali radiyallahu anhu doomam di Muhammad ibn al-Hanafiya ah radiyallahu anhuma laaj na ko ne ko kan moo gën ci xeet wi te hadith bi tamit fi sahih al-Bukhari rahmatullah alayhi allahu akbar hmm? kan moo gën ci xeet wi mu ne ko xamoo ko woon Abu Bakr mais Abu Bakar a gën na nabi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi kan moo fi gën mu ne sëy Abu Bakar mu ne ko après kan mu ne ko mais après Omar la après kan Ousmane mu ne ko mais yow nag mu ne ko man kenn laa ci biir jullit ñi loolu mooy moo ci tegu mais gis nga boo ma nee taqiya dañ naan taqiya booy mooy lii siiti caaxaante di wax xanaa kay nit du taqiya doomam joo xam ne moo ko yar te doom ji ci boppam ba muy wax lool jàppoon na ne danaan baay ji danaan man doom ji it xam nga loolu ba après bu koy nettali na ban laaj naa sama baay kan moo gën ci nit ñi ah après yonent ma lay fii ci xeet yi mu ne ma ne ko ko ci tegu mu ne ma Seydina Omar ma ne ko ko ci tegu mu ne ma Seydina Ousmane ma ne ko mais yow nag kon mooy mbir yi dafa leer mooy am gëneel tekkawul na yaa gën ci nit ñi waaw Seydina Omar ngi suñu borom gisee nga ne li mu ko defal yonent alayhi salaam nee na mbedd mu mu jaar quarante jours Iblis du fa jaar seytaane du fa jaar ndax ragal Omar hein mais pourtant est daa tax moo gën gënu hein gënu fekk ko gënu ñépp loolu na lañu bari réere surtout suñu jamono yi mooy ñoom buñ gisee ne sëriñ bi ñu topp am na ngëneel sàngam dañuy jàpp ne kon lii day wane ni moo gën ci ñëpp wala muy wax ci boppam di wax ngëneel yu ko borom bi defal ay xéewal yu ko borom bi defal yoo xam ne moom day taxaw ne kenn defaluñ ko kenn keneen ku moom defaluñ ko du jiitu defaluñ ko ku weesu mais wax na dëgg wax na dëgg defaluñ ko ku jiitu defaluñ ko ku weesu mais tekkiwul ne moo fi gën parce que al af al al al euh, am am amul gëneel tekkiwul ne al afdal yëpp yaa gën ñëpp loolu tekkiwul loolu voilà xam nga Seydina Sulaymaan xoola ci yonent yi alayhi salaatu wassalaam xam nga ñaan na yàlla mulkan laa yanbaghi li ahadin min ghayri min ba'di ñaan na suñu boroom may ko nguur goo xamante ne keneen ku moom du ko am après moom mooy yonent bu ñëwaat ci ginnaawam ak ku dul yonent doo man di am ci nguur du am lu toll noonu borom bi may ko est-ce que loolu day wane ne comme que am lu mel noonu loo xam ne keneen amu ko après moom loolu day wane ne moo fi gën déedéet déedéet moo tax ku nekk am na ab particularité yonent ma ne saa saa bañ koy wax xayru naas kan moo gën ci nit ñi mu ne xanaa sëy naa mu ne kii Yuusuf waaw <laughs> moo gën ndax moom mooy al karim ibnul karim ibnul karim <laughs> voilà parce que moom Seydina Yuusuf yonent la ah di doomu kan doomu bu yonent Seydina Ishaq non waaw Yuusuf Seydina Yuusuf ibn Yaqub di doomu Yaqub Seydina Yaqub di doomu Seydina Ishaq Seydina Ishaq di doomu Seydina Ibrahim kooku kan moo ko gën yonent ba lay sa sam moo gën mooy moo gën ci côté boo xoolee côté boobu am na ngëneel goo xam ne bariwul nit koy gis ko am ngëneel woowu waaw mooy yow nga nekk buur yàlla vraiment buur yàlla def la yonent hein benn def sa baay yonent def sa sa sa maam ji jur sa baay yonent sa maam bi jur sa maam mu def ko yonent loolu moom bariwul ñaari nit ñu mën a taxaw ne lii am nañu ko <laughs> moo tax kooku mooy ashrafu naas moo waaw ashrafu naas lañ ko laajoon ku gën a tedd ci nit ñi mën a yuusuf <laughs> mooy yuusuf di seydinaa yuusuf boroom sa saar boobu wa id qaala yuusufu li aki wa yaa abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum lii saajidin moo yuusuf boobu moo moo moo gën a tedd mu way <laughs> yuusuf ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim loolu loolu mooy gëneel boobu bari ku mën a taxaw wax loolu <laughs> man yonent la xam nga Seydina Ishaq euh, euh, Daawud miñ la doon wax sànq <laughs> non euh, Souleymane Souleymane ah, baayam yonent la mais baayu Seydina Souley Daawud du yonent moom foofu la waaw waaw mu ngo hmm? kon mu ngi noonu kon nag affaire yi mooy loolu li ñuy dégg wala yu di ko buur yàlla defal leen ko ñu koy wax loolu tekkiwul ne moo gën keneen moo gën ñi moo gën ñëpp ngëneel buur yàlla xam ñi gën ñeneen ñi ni ñu xamee ku gën mooy li yonent bi bu nee kii moo gën voilà loolu waaye xam nga ne <laughs> te moo ne xayrul naasi xayrul quruni qarni ah premier siècle yi gën mooy sambo ñooñu ñooy ñi mu yar te ñooñu la defar muy saxaabaan yi radiyallahu anhu kon nag ñii nii eh, ngëneelug yàlla la bu muy maye mooy ñi nga xam ne gisuñu yonent bi alayhi salaatu salaam te gëm ko ñooñ bokk ñoom ñi ko gis te gëm ko eh? kon loolu la al imaam al qaadi Iyaad rahmatullah alayhi daal di wax ci wàllu woowu ci côté eh, bon lan moo tax ñii di laaj loolu ah mel ni xamuñ yonent bi alayhi salaatu salaam soit guddi la woon gisu leen mooy ràññeewu leen ci lëndëm gi ñoom itam ràññeewuñ ko wala rek mu nekk bëccëg waaye mu ngi leen di dóor a gis wala ñoom it ñu ngi koy mu ngi leen dóor a gis ñoom koy dóor a gis te xamul fan lañu bokk waaye dañ ciy jànge ne tamit nit buñ la xamee benn fonction loo xam ne yow yaa ci wiite man nañ la laaj nga ne man maay diw joxe te joxe si tur nga joxe sa fonction yonent bi alayhi salaatu salaam waxul ana Muhammad ibn Abdul Muttalib wala ana Muhammad ibn Abdillah dane ana rasulullah da biñ ko ne yow yaay kan dane man maay ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy waxul turam neewul man maay Seydina Muhammad walla man maay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn du doomi Abdullah wala Abdul Muttalib comme ni nga xam ne noonu la ko doon waxee ana ibnu Abdil Muttalib ana nabiyyu laa kadib man maay doomu Abdil Muttalib man maay yonent bi nga xam ne amul wax ju wuute du safaanoo ak li ma wax hmm? mooy yow bu dee ne yow euh, nañ joxe benn exemple parce que ñenn ñi loolu dañ ciy jàngale tamit mooy ñu laaj la nga wax ne man euh, loo xam ne yaa ci wéete nag moo tax parce que amul keneen ku nekk rasulullah moo tax bu nee man maay rasulullah kenn du ko jaawale keneen sallallahu alayhi wa sallam mais bu dee ne yow fonction la boo xam ne yow wéetuwoo ci yow nga nekk professeur <laughs> xam nga ne professeur yow rek nekkoo ko fi ci ville bi nga dajeeg ay nit wala nga taxaw benn conférence wala kii nga ñëw bo ne man maay le professeur non loolu doyut ma man maay le professeur doy parce que professeur yi bari nañ au minimum nga ne moi je suis professeur des universités wax ban domaine bi lañ la xamee waaw man ci côté littérature laay laay laay travailler professeur de litté de littérature là des de même nga eh, préciser eh, moderne wala littérature grecque walla en tout cas wala man chimiste là je travaille xaw ma université sàngam kii ak kii sama tur lii la ñu xam ne kii la mais ñëw rek anal professeur loolu moom doyul al professeur doy parce que ñii ko doon dafa bari bu dee nag foo xam ne yow rek dafay le professeur nag foofu yow rek dafay professeur boo ne man maay professeur ah loolu it kat man koo ŋàññi amul naan sa sawaay ak bëggum góondiwaate au lieu mu ne man maay diw ne fi bëgg wane ni dara la ko waa naan man maay el professeur gars yi ñii lañ mel quoi non non duñ ne tamit gaa yi noonu lañ mel déedéet déedéet parce que euh, tout dépend rek ci waa <laughs> loolu nag ci côté yéene la yow nag waroo di ñaaw njort ci sa yéene yi ah yéene yi euh, li nga xamante ne nii mooy sa euh, mbokk jullit waaw waaye bokkul ak waajoo xam ne moom fu mu tëbe bëgg a wane lim doon waaw. là c'est le professeur qui parle yow ñépp xam la ngay wax di wax di wax benn affaire nag di wax wax wax ba ñëw nag am benn loo bëgg a wax mooy yaa ngi wax ba dugg ci biir wax ji ne waa côté bii nag moom laa wax ne laa laa il faut savoir que là c'est le professeur qui parle loolu nag moom amul solo waaw laa kasiira njariñ laa kasiiratu njariñ fii loolu moom bariwul njariñ laa kasiiratu njariñ fii moom loolu amul njariñ kon nag lool la mu ne kon man maay rasulullah ndaw si daldi koy génneel benn gone hmm? eh, ne ko kii nii moo tax ci am na ci riwaay imaam an-Nasaa'i bi dane fa axrajat fa axrajat imra'atun sabiyan min al-mihaffa voilà mihaffa boobu moom lañ la waxoon naaru hawdaj la mais du hawdaj li ko wutaleeg hawdaj hawdaj mooy li nga xamante ne am mbaar la mu ñu doon teg ci géléem yi jigéen ñi lañu ñoo ci nekk sauf ko bu dee xaw daj day am mbaar ci kaw loo xam ne moo koy protégé ak soleil bi alors que mexaf fa moom du am loolu le mu génne ko ci biir foofu fële munu génne ko ne ndax kii hmm, est-ce que kii am na aj yonent ma lay saar saam ne ko waaw wala kii wala ki ajr hmm. kon nag mu ngi noonu la te ñëw na tamit ci riwaay al imaamu ahmad ibn muhammad mu ne fa axrajathu fa axrajathu min mihaffatiha mu génn ko ci fa nga xam ne fa lañ ko dugaloon liir gone goo gële yëkkati ko ne yonent bi alayhi salaatu salaam lii nii hmm? ana lan est ce que am na aj mu ne ko naam aha kay ki te ñeel na la ajrun mooy am nga pay non seulement am nga pay ci laaj gi nga xam ne moom nga laaj laaj bi parce que képp ku laaj masala ci diine tax ñu jàngale xamale loolu le masala moo mën am nga pay ci loolu waaw waaye am nga pay le fait yaa koy yóbbu muy aj ba pare di ko toppatoo yëkkati xale bi parce que yenn yi mënu koo def yaa koy téye waaw loo buy buy buy tawaaf nga bañ mu kii nga tingoom ko man naa ne voilà waxoon nañ la masala bi ñu gis masala bi est-ce que ak tawaaf ci yéeg ci kaw benn mbir hmm? moo xam ab trottinette wala yu mel noonu wala skateboard électrique wala yu mel noonu wala euh, kii euh, trottinette électrique waxoon nañ la li al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi non li al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi waxoon mooy li gën a dëgër que ne loolu kay mën naa nekk contrairement ak li waa jumhurul ulama min al hanafiyyati wal malikiyati wal xanaabila waxoon ne bo à condition mu nekk darura waaye loolu waxoon nañ la darul sax xilaafu lawlaa waaw comme la al imaam an-Nawawi waxoon hmm? mooy le fait mu laaj am na ci pay waaye le fait moom mu yóbbu kii xale bi coono yëpp moo koy daj di ko moytuloo la nga xamante ne moom lañuy ñuy moytandikuloo ki armal mooy day fexe du ko parfum du dagg ay karawam du def yooyu yépp yooyu yépp mu ngi sonn lool wala ki ajr waaw nga am loolu le voilà mooy yow yaa ko wan yoonu jub indi ko ci yu baax ndax loolu lislaam dafa bëgg gone yi ñu leen di commencer teel a jàggal yu baax yi waaw ñu koy miin gone dañ ko yóbbu jàkka booy dem mais toog rek bàyyi leen ci kër yi ñoom xamuñu dara déedéet dañ leen di yóbbu même bu dee dinañ def bu ñu début bi c'est comme ça bërëb bu xam-xam yi dañ leen di yóbbu yonent bi alayhi salaam du doon julli doom yi ñëw mu yëkkati leen sët yi ñoom ñoom Umaama bint Abdul Aas da leen da ko doon yëkkati di julli ñoom Seydina Hasan ibn Ali wala al Husayn muy muy no muy muy xutba ñu ñëw mu wàcc daw jëli leen ci biir nit ñi mu toog téeléen kii tuur ndox ci euh, ci ci ci biiram ainsi de suite ak yooyu yooyu mooy da doon indi ci bërëb yuy jaamoo yàlla ñu miin ko waaye yi yenn paa yi def fu gone yi dugg ja eh, eh, eh, génn leen loolu mooy ñooy xamuñu xamuñu xamuñu xamuñu xamuñu xam-xam amuñu xam-xam xamuñu dund yonent bi alayhi salaam xamuñu ko yonent bi sallallahu alayhi nan la doon doxale xale yi dañ doon nekk ci biir nee na man damay dugg ci julli bëgg guddal mooy tari saar bu gudd ma dégg benn xale buy jooy ci ginnaawu yaayam ma ma ma ñeewantu ko daal di tari saar bu gàtt ay inna ataynaaka al kawsar ak yooyu loolu est-ce que après danaan leen bu leen fi ñëwati bu leen andee di xale yi waaye ñuy perturber nga gis ñenn ñi ñoom foog nañ ne ñu ngi wax lu am solo te ñu woo papa yi xale bi naan ko noon ak lii nag xam nga lii xale bi war nga koy bañ a ba indi parce que fii lii ñëw ñu war a julli war a concentré wu mu ñuy perturber dañ naan ko loolu ku mu bi daa fekk nga perturbé dañ naan la yonent mi alayhi salaam nga xale yi dañ fa doon ñëw waaw muy julli xale yi ñëw mu leen di yëkkati xale yi di jooy ci ginnaaw te waxul woon ne yéen parents yi bu leen fi ëndeeti seen doom yi nga xam ne dañuy jooy ak dañuy perturbé te naa fi rasuulillaahi uswatun hasana waaw am na ñoo xam ne jàpp nañ ne dañuy jàpp ne nag def nañ la bon conseil mais nag ak diinu nasiha yow yaa koy conseil waat ne nag sa non non non c'est ça la réalité waaw ko xamal ko ne lii mooy nii la doon demee te nii la ko yonent bi alayhi salaatu doon defee kon loolu gone yi ñu leen di yóbbu ci jaamu yàlla yi dafa am solo waaw gis nga ndaw si doom ji xale bi la indi mu ñëw bu aj si yonent bi alayhi salaatu salaam encouragé ko le fait que mu ne ko naam am na aj te yow mii ko indi dinañ la fay ci indi bi nga ko indi voilà kon nag mu ngi noonu <laughs> loolu am na solo am na solo waaw di leen jéema ñuy gis nit ñi di woor waaw des fois sax nga leen di naxe waaw woor leen bu ngeen dikkee ngeen woor ba añ jot voilà yu mel noonu ñuy miin loolu bu ngeen lekk ba añ jot maa ngi xool kan mooy gañe ku gañe ma jox la benn cadeau yu mel noonu ak yooyu dafa am solo waaw yooyu dafa am solo bu ko defee ci la ñuy miine beñewu ci li nga xamante ni mooy diine ku mel noonu ku def noonu doomam waaw kay bu màggee ñu koy maye kooku mën naa dégg mu ne man sama doom dama ko yar ci sun ci ci farataay yàlla ak sunnaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku mel noonu moom bu ko waxee ma nangul ko lool waaye ñun ñii li ñuy def en tant que wolof en tant que sénégalais mooy dañuy yafal waaw du ñu yar suñu benn doom ci diine jàpp nañ ne ñenn ñi nag dañuy def ngir euh, tranquillal seen conscience côté école bi moom dinañ ci taxaw lool am ci fulla bu naree bi sax ñu dóor ko yaram ngir mu dem jàng bu deful devoir bi ñu sonal ko léegi nag ñu jël benn samedi wala mercredi ci ngoon ne ko del dem daara ca te daara ji bu fay dem nu ko neex la fay demee waaw léeg-léeg sax pyjama lay sol léeg-léeg mu sol yoo xam ne vraiment amul gone gi ci boppam day yëg ne fii nii wuute na ak école bi may dem waaw parce que fii moom nu ma neex laa fay demee te kenn du ma wax dara alors que fee bu mën na sol yow kii sax ñu may sa xotteeku yi nga soloon démb bu ko solaat tilim na alors que même yooyu bu ma ko doon sol trois fois di dem daara ja kenn duma wax dara day xam ne li bokkul fii am solo nit ñi nag di def loolu ngir tranquilliser seen conscience ba pare nag bu màggee naan man yar naa ko dama ko doon yóbbu daara xam nga ne waxoo dëgg de loolu du yóbbu daara de yóbbu woo ko alxuraan de loolu du yóbbu dara da nga doon tranquille rek sa conscience waaw yooyu yëpp dangaa foog ne kan ngay nax hmm? ana kan ngay nax ku dul sa bopp sa bopp ngay nax naxoo kenn kon nag affaire yi mooy xale yi dañu leen di war di yóbbu ci yooyu waaw ñuy xam yooyu noonu kooku bu màggee nga ne kii de te sax ku def loolu du wax yooyu ay dama koo yar ci kii du ko wax mais moo tax ñi ñun ñu koy wax yépp ci bu ñuy may seen doom yi naan waa man ku nekk di di doomam li muy góondee doomam du dëgg boo seetee ba ci biir yaru kenn dañ doon yafal yafal lañ doon def mooy daal fi lay añe fi lay ndékkee fi lay añe fi lay reere waaw ma koy solal di toppatoo yaram wee son koor ak yooyu ak son nekkin ci wàllu àddina bi mu baax ci école bi waaye côté diine moom bu ko wax boo ko waxee xam nga ne sa conscience xam na ne yow waxul dëgg waaw moo tax yow naka la la nit di waxe loolu ne la may na soxnaam nga seetlu ne soxna si ndekete sangu set sa xamu te ba mu majeure kenn xamul ñaata dix ans wu ngi wala cinq ans xamul luy sangu te baayam waxoon na ca jàkka ja moom da koo yar lool da ngay xam ne kii waxul dëgg waaw rien yenn doxalin yi sax bala ngaa ñëw ci loolu julli sax jàpp rek duñu ko man loolu nag góor jigéen ci yem jàpp correctement raw duñu ko man kooku ñu ne la kii yar nañ ko waa ji ne woon bàyyi ja ne woon doomam ju jur ji da ko yaroon moom bi gis ni boo mayul soxnaa ma koy jàngal nga xam ne waa ji kon kii da doon expliquer mu leer xam nga ne loolu doy na war kon nag gone yi ñu leen di yóbbu ci yooyu dafa am solo ci la ñuy xame seen diine di xeem naan xamuñu dara te pourtant nga leen bi xamal ay nga leen di déglu la ay Simpson ak kii yi nii moom yooyu moom moom garaaw waaw ñoom ñii ñoom dessin animé yi moom garaawul yooyu moom mën nañ cee nekk mais bu ñu waxee waxu diine nga naan ay gone lañ ku comprendre yooyu ay ñoom ko ci tonnerre ak gaa yooyu nan moo tax mënoo comprendre ñii ay ay yëfi diine ñaata ay dessin animé ñooy ñooy ñooy wane nan la ñuy jullee nan la ñuy jàppe nan la ñuy demee Makka wane la yooyu defal la ko ay dessin animé lu tolloog ñoom lu tax jëloo yooyu nga privilégié ko lu ñu wax nga naan mbiri diine nga yow ba pare mooy ñun dañuy nax suñu bopp yaruñu yaruñu dañuy yafal waaw ñun yaruñu tous dañuy yafal waaw ñii ñoo yaroon jël seen doom di ak yóbbaale waaw te tamit dañ ci gis ne kon jigéen bu amee ay laaj ci diine da koy laajal boppam waaw neewul xaaral ma délégué ku ma laajal moom moo laaj te yonent ma lay saa saa waxul hé jigéen waru la laaj déedéet mooy laaj waxoon nañ la jaat fatimatu bint abi hubaysh ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat ya rasulallah inni imra'atun ustahaad fala athur afa ad'u as-salaa waaw fatima bint abi hubaysh radiyallahu anha dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko yow ndaw yàlla li man de jigéen laa boo xam ne jigéen laa boo xam ne ustahaadu damay njorgel mooy damay gis sama règle continuellement du arrêté sama règle yi sama mbaax yi du arrêté day ñëw rek ndax ma teg ndax ma bañ a julleeti yonent bi alayhi salaam tontu ko moo ñëwal boppam jaa at moo ñëw gis nga sa Zaynab bu soxnaay Seydina Ibnu Mas'ud biñ la doon wax radiyallahu anha waxuma bi keroog bi muy wax ne ko man sa zakat man nga koo jox sa boroom kër sa famille mu ñëw di kii dane ko demal laaj mu ne ko yow Mawlana Ibn Mas'ud ne ko demalal sa bopp nga laaj yonente bi alei saatu salaam mu dem fekk fa Seydina Bilal nee na ma fekk fa beneen jigéen ci waa Ansaar boo xam ne man la ma joxoo la ma taxoon ak moom benn la ñu wax Seydina Bilal ne ko laajal ñu yonente bi alei saatu salaam lii ñoom ñoo doxal seen tànk ñëw waaw kon nag affaire yi ba mu ñëwee mu ne Zeynab de nee na mu ne ko ayu Zeyani ban Zeynab la mu ne ko imraatu ibn Mas'ud muy soxnaa ibn Mas'ud ñoo jëwal seen bopp mooy jigéen day am bu woote téléphone woo boroom xam-xam bi laaj ko ne ko man de lii nii laa bëgg xam ci diine loolu lu ra loolu farata bu dee ne li ñuy def loo bëgg ñu naan ko non déedéet yonent ma saama ñii ndaw see laajal boppam ya rasulallah ali hada aj ci saa si la génn xale bi mooy di laaj yi la concerné directement hé man de am naa laaj kii way yonentu ma lay saa saam loolu dañ ciy jàngate gis nga ñii nii salaf ni ñu doon profité bu ñu gisee yonentu ma lay saa saam ak boroom xam-xam nekku fi naan ko ñu naan ko waa naka Medina waayi naka tàndar may Medina ya naka tool ya déedéet waxtaanewuñ lool de ndaw si ci saase fa ci saase la génne xale ba ca biir fam newoon ne yaa rasuulallah ali hada ajr waaw moo tax am na ci riwaaya al imaamu ahmad dane fa fazi'at imra'atun fa axadat bi adudi sabiyyin fa axrajathu min mihaffatiha fa qaala mu ne yaa rasuulallah ali hada ajr qaala na'am walaki ajr ci saa si ndaw si dafa yàqantu bi mu xamee ne ñu ne ko yow yi yow mi ñu laaj yaay ñun ñooy ñan bañ la ñoo jullit yaay kan mu ne rasulullah ci saa sa ndaw si gaaw fa fazi'at timra fa axadat ca saa mu jël jàppu ci loxoy xale bi mooy ci côté fi ñu naan doole ji yëkkati ko ne yonent ma lay saa saa génn ko fi mu newoon ci biir ne est-ce que kii am naa waaw niñ doon profité buñ newee en présence de boroom xam-xam mooy yi leen yi leen di tracasser yi nga xam ne moom lañ war a xam te moom la ñuy dund ñu koy laaj profité ci xam yooyu laaj ko boroom xam-xam yi waaw <laughs> wax naa la léegi moom boo ko defee ñu ñu naan ñoo fi toogal yonent bi alayhi salaam ñooy sëriñ si nga xam ne bu ñuy wax bu xam maqaama ñu ne ñoo fi ne waxu gëneel ñu ne ñoo fi ëpp xam-xam waxu lu ne ñu ne ñoo fi xam boo leen di laaj gaa yi ne da ngaa bëgg dii di dangaa bëgg a euh, gagloo sëñ bi ndax ñoom ci seen bopp xam nañ ne sëñ bi n'est pas fii sëriñ bi amul xam-xam boobu de wóor na yàlla am na fi sëriñ yoo xam ne boo leen laajee du ñuy sangoo seet xamuñu ko waaw tag ñenn ñi leen di topp ñoo ko gën xam ñoo la ko gën xam dama doon julli sama julli ma kii nan lañ koy defaree ñoom loolu gën xam ne sëriñ bi xam ko moo tax dañuy bañ ku ko laaj waaw loolu loo lan ngay defati foofu ne diine la fa tax a teg xam sa diine la tax a toog koo xam ne yi nga xam ne darura la man da ñàkk jullit xam ko moom xamu kooku nan waxee kooku wax dëgg yàlla da fa nekk ngir mu xamal la loolu yaa ko tey yaa ko tey naxoo ko sa bopp kon nag affaire yi gars yi fii kenn doxulan waaw mooy gis nga ni ñuy profité moo tax ñu ne la woon bokk na ci façon laaj yi nga xam ne yu ñu yooyu yu am solo la mooy di laaj loo xam ne même xam nga ko sax waaye ngir sëriñ bi rappeler ko nit ñi ndax boo bàyyee waxtaan wi day baskule ci yu ñàkk fayda yoo xam ne yellul ci jataayu sëriñ bi wala boroom xam-xam bi ñu fay wax waxtaan yu mel noonu waaw ay naka tool yeeg ah waa sëriñ bi waaye maa ngi dégg nga li xew ci suñu kii bi suñu euh, boutique ba wala suñu marché ba ah fan yii de moom moom moom doy na waar moom waaw eh, nawet bi moom mbënd yi sonal nañu de mais ñu ah, kay doy na waar moom xanaa ñuy nga laaj sama njaay mi man moom est-ce que baax na hmm? waa sama uh, ah waa sëriñ bi waaw kay ñun de nawet bi xam nga façon laaj mel ni noonu ko ah tool ya baax na lool waaye nag eh, sama xel dafa ñëw léegi ci wàllu azaka sama toolu dugub bi nan laa koy génnee zakat mu leeral la ko bu dee xam na ko mais euh, sauf que le problème mooy <laughs> lii nii bu dee sëriñ façon sëriñ bi yii ñun ñu xam ñun xamuñu ko waaw loolu moom xamuñu ko loolu maa la ko yow yow mi may dégg yaa gina tay na ñoom xamuñu ko yow xam nga ko fii mu ne lii ma wax bul jàpp ne scoop la dara la bul scoop yaa ko tey yow yaa gina xam ne ñoom xamuñu yooyu waaw sama gétt gi de waaw moom alhamdulilah waaye nag kii waaw ki ko doon sàmm ñëw waaye man sëriñ man loolu lu ma ciy génnee zakat mu war laa laaj ñaata lañu ñaata tet lañu est ce que ay xar lañ wala ay bëy lañ wala ay giléem lañ wala ay nag lañ bu nekk mu wax la lan lañ ci loolu mooy gaa yi xamuñu ko li quatre-vingt-dix-neuf pour cent xamuñu ko loolu moom c'est une réalité évidente waaw pour wan xam suñu jamono ji vraiment ni nga xam ne noonu lañu soree xam-xam waaw ñu dee sori xam-xam ci lieu yi ñu ko xaarewul woon loolu garaaw mais lieu yi moo tax ñëpp xam nañ ne fii ay affaire mbubboo rek ak affaire raggalante gannaaw waaw mais kenn du ci am sa question boo xam ne bu sérieuse la ci wàllu diine nga war koo laaj di dem ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooyu sëriñ léegi doo fa dem parce que mooy bu la ko jaralee xam nga ne manuñu ko tax xamuñu ko yaa ko na tey waaw léegi nag bu ay joxe àddiyaat ay kiiwa ay barkeelu jotee nga bëgg a dem ci ñoom naan yaa fi ne ñooy boroom xam-xam ni ñooy kii bu waxee ka nga xam ne am na xam-xam wax lu wuteeg moom li mu wax nga topp moom la mu wax te xam nga ne amul xam-xam kooku kan ngay nax sa bopp ngay nax gis nga ñii niñ doon profité ndaw si ci saaxali ñëw ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam laaj ko ci ndaw xale bii mu indi bi ngir mu doon aj est moom am na aj wala déet waaw waaw akbar kon nag affaire baa bu ñu neenal suñu jataay yeeg boroom xam-xam yi di ko waxtaane yoo xam ne vraiment su adab la waaw nekk ko boroom xam-xam jataay bi yëpp nga paase ko wala nga di daraay jataay bi nga koy paase ay waxtaane waaye yow t'as vu les élections Sénégal là mais tu penses que le président a bien gagné non je ne pas pas en série bi xam nga loolu waxi loolu suu adab la ñàkku nag li li yées comme li suñu doon wax keroog li yées mooy bu sëriñ bi ñëwee nag bu dugg nag ci biir débat bi moom boppam ba fekk ci gaa yi ci débat boobu mu fekk leen mooy sëriñ bu mat sëriñ bu am xam-xam a tax muy wax bu ñëwee moom ba fekk leen ci loolu moom moo gën a téye loolu moom moom moom ca la raay ba gën a téye làmbaay gën ñaawe <laughs> wallahu taala alam léegi nag am na masala yu des mooy masalatu xaj xajju sabi masalaam aju gone ab xale dem aji màkka est-ce baax na mbaax dañ naan mooy loo ciy laaj yonent sallallahu alayhi wasallam nee na waaw dañ naan la mais masala la dinañ ñëw ci détails yi ak yooyu insha allah ci jotaay bii di ñëw après ba léegi ñu ngi ci yoon wi min makkatal mukarram ila madinatul munawwara ba'da hajjati rasulillah yarhamukallah ginnaaw aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bii di ñëw ñu àggale ko kon ñu ngi woon ci hajjatul wadaa retour hajjatul islam hajjatul balagh hajjatul kamali di hajjatu rasulillahi